ñu tàmbali li nga xam ne mooy saar bu bees ginnaaw saar bi ñu gisoon ci jotaay bii ñu génn walillaahi alxamdu walminna muy ñetteelu saar bi nga xamante ne nii mooy tàmbali xaamiim tii fi ñu jóge moo tax mooy bii mooy ñetteelu saar bi ginnaaw bi nga xamante ne lañu gisoon suuratul jaasiya nga xamante ne foofu it amoon na xaamiim ak suurat bi nga xamante ne nii moom lañ njëkkoon a gis muy al ahqaaf kon nag suñu borom tabaaraka wa taala saar bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñépp daanaka ak dëppoole ci seen biir kene saar bii makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc adduxaan nag dina ñëw léegi ci biir léegi walla rek ci jotaay bii di ñëw ana duxaan bii nga xam ne mooy ak saxaar lan lay wax noonu mooy lan lay wax est-ce que daa am li muy tekki dëgg-dëgg ak lan lañ ci jublu lool dinañ ci ñëw inshaa allahu taala ci biir saar bi suñu boroom di tàmbali mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne ci turu boroom di nga xamante ne ni arrahmaani moo fees del ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne xaamiim loolu waxoon nañu ko waxati ko wal kitaabil mubiin jual mu biin suñu borom mu ngi waat ci téere bi nga xamante ne nii mooy bu leer bii di alquraan mu ne innaa ñun borom bi tabaaraka wa taala anzalnaahu ñoo ko wàcce fii laylatin mubaaraka ci guddi goo xamante ne nii gu barkel la ci la wàcce alquraan gi inna ñun borom bi kunna nekkoon nañ munzirina doon xuppaate di yónni ñi nga xamante ne nii sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam daal di leeral nit ñi daal di leen xupp ci nga xamante ne nii mooy kéeféer gi ñu nekkeek ñaag mooy gi ma ne ci kaw suuf lii nag saar bii nag kon may laylatul mubaaraka bii muy wax mooy laylatul qadri loolu mooy li boroom xam-xam yi daanaka mooy daanaka tuutee des mu nekk ijmaa muy mu nekk loo xamante ne consensus communautaire la bu dul woon ne mooy lépp ñépp boroom xam-xam yépp ci dëppoo rahmatullah alayhim ba mu des li nga xam ne moom lañ jëlee ci sayyidina Ikrima rahmatullah alayhi mu ne lii laylatu nisfu sha'ban la mooy ne weer wi nga xamante ne mooy mooy weer wi xew avant weeru koor ñu ne mooy guddi gee ñu ne guddi googu moom lay wax waaye loolu noonu ginu la dëgër te li koy gina wane mooy yi nga xamante ne nii mooy suuratu inna anzalnaahu fii laylatil qadr suuratul qadri day leeral loolu tax dañ waxoon tamit suuratul baqara moo wax suuratul qadri dafa wax inna ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala anzalnaahu ñoo wàcc alquraan ji fii laylatil qadri ci guddig laylatul qadr waaye it gisoon nañu ko tamit waaw war nañ ko gis insha allah suuratu baqara muy saar bi nga xam ne mooy bi avant dernier laata bu mujj bi di faatiha laata ñu ci yagsi foofu suñu borom bi wax ne shahru ramadan mooy weeru koor bi nga xam ne ci la wàcce ci la borom bi wàcce alquran loolu kon ñu xam ne kon guddi gi muy wax loolu mooy ne guddig laylatul qadri la laylatul qadri nag lépp lu muy xew mooy ne ci weeru koor gi lay xew loolu moom na borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu cee wuute nag ana laylatul qadri kañ la ci loo xamante ne mat na quarante wax waaw quarante wax ci wal ana lan mooy laylatul qadr ban bés la loolu moom comme ni ko al imaam al xaafiz ibn xajar rahmatullahi alayhi leeralee ci fathul baari loolu taxuñoo jóg kon nag mu ne fii yaa gis nga ci guddi googale ma wàcc alquran ji te guddi googale yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin hakim la ñuy bépp mbir moo xamante ne mu xereñe la moo xam ne mu borom bi bëgg mu xew la ndax lii mooy lan mooy malaaka yi rahmatu radiyallahu alayhim salaatu wassalaam dañuy bind ci guddi googu li nga xam ne mooy xew ci at mi mooy ne loolu nag nekkul loo xam ne lu bees lu ñuy bind la mooy boo fàttale ko ci jataay bii weesu maa ngi la doon wax li nga xam ne mooy lawhul mahfuz muy àlluwa boo bële nga xam ne dañ koo dañ koo saytu daal di koy garder muy la la table bien garde boo nga xamante ne mooy ne lawhul mahfuz mahfuz dafa am ay partie ay pàcc yoo xam ne wuute la mu am ci pàcc yoo boo xam ne nag moom la ñuy woowe umul kitaab mooy ndayu téere yi te moom la suñu borom doon wax ci laaya biñ la waxoon ci jotaay bi weesu que ne foofu moom lu ñu fa bind loolu du soppeeku waaw loolu alors que yeneen côté yi mën na di soppeeku mooy lu ci dëppook li nga xam ne moo nekk ci ndayu téere bi lu ummul kitaab loolu du soppeeku lu nekk feneen dëppook moom du soppeeku waaye lépp loo xam ne nag dafa wuteek moom moom moom mooy loolu mooy li nga xam ne mën naa soppeeku loolu nag balaa kay dañuy bind ci côté bi nga xam ne mooy bu guddi googu jotee li nga xam ne mooy xew ci at mi yëpp loolu la ñuy bind moom lay wax nii ne ci la ñuy tafa la ñuy fiihaa guddi googale yufraqu la ñuy takkalee kullu amrin mbir moo xamante ne nii mu amuk xereñteef la moo xam ne mu xereña la mu ne amran nag loolu nekk nag mbir moo xam ne min indina mooy ndigal la gu jox malaaka yi te tamit mbir la moo xamante ne nii ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala moom ci lañu koy defee mooy ne loolu la la moom nag mu ne nag mooy inna kunna ñun borom bi nekkoon nañu mursiliina di yónni suñu ndaw yi ñuy ñëw di leeral li nga xamante ne nii moom laa aajo loolu laay xaar ci jaan yi ci at mu ne waaye ci dund gi ananan lañ fiy nekkee ñi nga xamante ne nii ñun ñoo yónni yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam rahmatan min rabbik seenu yónni nag gi ma leen yónni ci jaami yërmande kese la min rabbika bu tukkee ci sa borom yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy ki nga xamante ne nii moom la suñu borom jaarale yërmande gu mag goo gële moo taxoon mu ne ko fa bima rahmatin min allahi linta mu ne fa bima rahmatin ko gis ci suuratu ali imran bu mu naan fa bima rahmatin min allahi ngërmande gu rëy gi nga xamante ni moom la la sa boroom defal yow rasulullah linta lahum ci nga mën a nooye ci kaw saxaaba yi bu ñuy gis ci ghazwatu Uhud kon nag loolu ak li mu wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka te ñun boroom bi tabaraka wa taala yónnuwuñ la yow rasulullah illaa dere lu dul nga nekk yërmande lil alamin ñeel képp koo xam ne du yàlla képp kuy mbindeef rek moo tax ci côté boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbindeef yépp xattaa malaaka yi xattaa jinne yeek nit yeek ñépp ci xeetam lañ bokk ak ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax borom bi moo ne moom moo ko def rahmatan lil alamin borom bi ne woon moom mooy rabbul alamin nee na maa def kii mu nekk rahmatan lil alamin man mi nekk boroomu mbindeef yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam la def ne yónniwu ma ci biir nit ñi moo tax képp koo xamante ne yërmande yàlla man na dina la laal te lool mooy amul koo xam ne yërmande yàlla wala loo xam ne yërmande yàlla moo tax sax mu ne lu dul ne kooku yónni nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ci yërmande ji ci moom lay jaar kon nag ñu ne rahmatan min rabbik gis nga yonent yi ma yónni ñoom ñépp ay yërmande la ñoo xam ne min rabbika tukk dikkee yow ci sa borom sayyidina Muhammad li tax mu ne ko rabbika te waxul rabbihim mooy ne kon mbir mi ci moom la ko jaarale sallallahu alayhi wa sallam innahu moom borom bi tabaaraka wa ta'aala huwa moom as-sami'u mooy aji déggaakoon gi al-alimu mooy aji xamaakoon gi mu ne kooku ba léegi mooy kan mu ne rabbi samawati wal ard mooy boroomu asamaan yi wal ard ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi de in kuntum muqinina ndem nekk neen ñoo xam ne ñu am kóolute la am ak ngëm yàlla bu sax te wóolu li nga xam ne moom la leen yonent yi alayhimu salaatu di leen ne laa amul benn buur boo xamante ne moo jaadu moo yell ñu daal di koy jaamu moo amul benn buur boo xam ne moo yell di ñu tërala la yàtte dee wala di ñu dogalal dara illaa huwa ku dul ne moom boroom bi tabaaraka wa taala huwa bi ci turam yu kawe yi la moom boroom bi tabaaraka wa taala yuhyi moom moom mële mooy ki nga xamante ne nii moom de mooy mooy mooy dekkel mooy dekkil te mooy joxe dund wa yumiitu waaye mooy joxe dee rabbukum mooy seen borom wa rabbu abaa'ikumul awwaliin mooy boroomu seen baay seen maam yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon de bal hum mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii ma wax fii ni mu leere waaye bal hum waaye li ba des mooy ne waa màkk ñii de fii shakkin dañoo nekk ci sikki sàkkeeg déng déngi yal'abuna di fo mooy gëmuñu li leen di wax topp rek ci seen mbóosóor yeeg seen taraf yeeg seen opulence gi ñu newee seen dund gi nga xam ne daal mooy ne moom dunduk mooy lu ma neex daal topp seen bakkan ci lool nañ ne di fodee mu ne nag fartaqib yow xa ndànkul xaar leen rek yow yonent bi alayhi wassalaam yow ma bés bi nga xamante ne nii tati sama la asamaan si di dikkee bi du xaanin ci xa saxaar soo xam ne mu bii nun gu leer la yaxshan sa gis nga saxaar soo sele bu ñëwee yaxshan naasa dina muur nit ñi hada lii de adabun mbugal la alimun gu tara tara tar rabbana bu ko defee nag bu boobaa ñoom dina ñu wax yéefér yi rabbana yee yow suñu borom ikshif anna al adaba waaye wuññil ñu daal di ñuy dindil li nga xam ne mooy mbugal mii ñu dal ci saxaar si inna ñun kat yu'minuuna dinañu gëm annaa lahum dhikra suñu boroom ne moo ñoom ana naka la ñuy fàttale koo ak nan la ñuy di fàttale koo bay gëm la la leen buggal mi dala ñuy wax lii annaa lahum dhikra ana naka la ñuy fàttale koo bay gëm waqat dëgg-dëgg jaahum dikkal na leen rasuulun ndaw mubiinun bu bu leer mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gëmuñu ko lan lañ def sax summa ginnaaw gi tawallaw ñu wane ginnaaw anhu du ko ne gëmuñu ko waqaalu ñu naan muallamun dëgg-dëgg kii daal ku ñu rek la lii muy wax dañ ko koy dig te daa am booy bu koy jàngal wala yu jinne majnuunun te dof la ci wax gi mu naan yonent la de wal iyaazu billah suñu waroom ne inna ñun kaashiful adaabi dinañu wuññi li nga xamante ne mooy mbugal mi qalilan tuuti innakum yéen yéefér yi aiduna bu ñu ko dindee yéeneen naan nañ ko dindi di ngeen gëm bu ñu ko dindee leer man borom bi maa leen ko wax da ngeen di delluwaat ci kéefér gi ngeen nee woon mu ne nag yow ma bés bi nga xamante ne nii nabtishul batshatal kubra jàpp gu dëgër gi nga xam ne ci lañ leen di mbugalee inna ñun borom bi tabaraka wa taala muntaqimuuna keroog la ñuy fayu li nga xamante ne mooy ci yéeféri alayhim la'inullah almutataaliya